أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين المبعوث رحمة للعالمين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 ngi ci li jëmoon ci wàllu almawaariis jeexaloon nañ ko walillaahi alxamdu walminna mu jëmoon ci ilmul faraa'id muy xam-xam bi wax ci wàllu al ndono ak l'héritage ci lislaam jëlaloon nañu ay jataayu waaye walillahi alhamdu wal minna jeexaloon nañu ko mu ne woon jàngat bi nga xam ne benn boobu lañ ci beraloon ci fi ñu jóge woon mooy xajjatul wadaa di xajjatul balaag xajjatul kamaali wa tamaam di xajjatu rasulillah alayhi muy ajam gi alayhi salaatu kom salaam ni ñu ko gise woon mu bari ay njàngat lool bari ay durar. ak al ali al azima al karima muy njàngat yu am solo yoo xam ne gis nañ ko ci aj gi depuis ba alayhi salaatu wassalaam yëgle ne day aji muy ponk bu mujj bi nga xamante ne moom la leeral salawaatullahi wasalaamuhu alayhi gisoon nañ lim dugg ci medinatul munawwara sant boroomam subhaanahu wa taala yi nga xam ne nasara abda moo dimbali jaamam bi sallallahu alayhi wa ba pare wa anjaza wa'da lim ko digoon rekk def na ko wa hazama ahzaaba waxda mu nërmeel moom boroom bi tabaaraka wa taala noon yi moom dong ba ni nga xam ne kaaba gañ ko doon tere ba mu fanaree julli ñii naan ko doo fi julli ñoomin abu jahl wa ahlu makka suñu boroom tàggatal ko xolu ñenn ca ñoom ña ca lu mu nërmel ñeneen ñi mu soppi seen xol yi bañ nangul ko lislaam boobu mu leen doon woo ba ni mu demee daldi fay wone ponk leeral fa ponk bu mujj ci arkaanul islaam muy alxaj muy xajju beytillaahi alxaraam liman istataa ilayhi sabila muy aj néegu yàlla bi nga xam ne buur yàllaa ko ormal pour képp koo xam ne man nga ko minimum benn yoon ah ñu war a nag continuer kon gis nañ bim ñibbisee moom alayhi salaatu wassalaam dañu def petit rappel parce que foog naa defoon nañ ko bi ñuy jeexal bi ñu jeexalee mawaaris waaye baax na ci nii euh, oh, ñu ne woon la zul xijja la zul xijja ci l'an dix ci lañ génn muy weer wu mujj ci at mi ci juróom euh, fukkeelu at mi ginnaaw gàddaayam bi moom sallallahu alayhi wa sallam tey insha allahu taala euh, à partir de tey ba suñu jotaay yi di ñëw mooy nekk fin wu siira bi allah insha allahu taala mooy nekk jeexitalu siira bi mooy vague bi insha allah du amaat beneen ndax nag dañuy dugg ci xew-xew bu rëy rëy rëy boo xam ne ci at mu bees nii ñuy dugg muy la onze ci la xewe moo tax daanaka suñu jotaay yi yépp li ci des ba ni muy jeexe insha allahu taala ci lool kese lañuy wax ndax nag musiba gu dal jullit ñi masula rëy googu waaw amul ku mës dund musiba gu toll ni musiba googu waaw muy wafaatu rasulillah muy génnuk àddina sayiduna muhammad ibn abdillah ibn abdilmuttalib alayhi afdalu salaatu ci at mii lay la onze moom lañuy waxtaane xew-xew boobu nan la demee naka la xewe ak jamono yooyu mu feebare moom aleyhi salaatu wassalaam laata muy génn àddina ya fa xew bu amee ay njàngat ci biir lañ koy def incha allah comme niñ defoon ci aj gi bañ a beral dara ci biti ba ni nga xam ne noon lañuy ànd ak moom salawaatullahi wa salaamuhu alayhi ba ni nga xam ne lay demee ila rafiqil taala kon la onze bi ginnaaw ajji kon ñu la onze ama haadi ashar wala ihda ashar ah alxaadi ashar muy am alxaadi ashar alhijri l'an onze juróom benneelu at ginnaaw gàddaayam bi moom aleyhi salaatu wassalaam début at mi dañuy déglu li al imaamu ibnu Isxaaq gëñ nañ ko dégg de ma waaw waaw nañu dégg muy nettali parce que dañu gëj a dugg ci yooyu waaye tudd nañ ko keroog fan yee ak début bi ñuy commencé début mawaaris yi waxoon nañ na al imaam ibnu Isxaaq bokkoon na ci ñu solo euh, la wasiyata waaris mais moom dane woon bésu Arafat la xewoon comme ni ñu ko leerale woon ni waaye li gën a dëgër mooy yawmu Mina la kama sarraxa bihi wala sarraxat bihi riwayatu euh, al imaamu Ahmad fi al musnad raxmatullahi alayhi an an Amr ibn Xaarija bin al Muntafiq al Asadi radiyallahu anhu kon ma ne la waaw al imaamu ibn Isxaaq raxmatullaahi alayhi ah mu ne te dinañ gën a ñëw dinañuy wax li mu wax après ci biir dinañ ñëw ci détails yi ak li nga xam ne mooy li mu wax nii que ne affaire bi mu ngi ci saxiix yi dafa def boo demee ci siratu Hisham boo demee ci siiratu Ibn laata muy tudd ibtidaai shak ibtidaau shakwa rasulillah tàmbaleek mettit yi nga xam ne ñooy début tàmbalik feebaru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam avant loolu al imaam ibn Isxaaq raxmatullaahi alayhi imaam Hishaam dafa def ba'su Usaama ibn Zayd ila ardi Falastiin wa huwa aaxirul bu'aas mu ne ba'su Usaama yebaluk Seydina Usaama ibn Zayd di doomi Zayd Usaama ibn Zayd ibn Haarisa ibn Sharaxiil al-Hibb ibn al-Hibb radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum ila ardi Falastina yonent bi aleyhi salaatu wa salaam ab sariya la la waajal ci début l'an onze boo xam ne ka mu jiitale woon ka mu jiitaloon ka jiite woon mbir ma mooy Seydina Usaama ibn Zayd radiyallahu taala anhuma mu ne nag moom al imaam ibn ibn Isxaaq raxmatullahi alayhi Ah. xam nga imam nisaq lii tuddoon na ko ci mais ñun gisuñu woon partie boobu parce que guñ ci woon mu ne wa ba'atha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wala zayda uzna usama ibn ibn zayd ibn Zayd ibn Haarithata ila Shaam wa amarahu an yuutiya alxayla taxuumu albalqaa waddaarum mu ne moom alimaam ibn Isxaaq raxmatullaahi alayhi yonent bi alayhi salaatu salaam fan la yónni woon euh, Seydina Usaama mu ne daf koo yónni ila Shaam mooy xam nga ci kaw Palestine la wax mooy Sham bilaadu Sham foofu yëpp mooy Palestine dafa rëy wa amarahu an yutia alxayla taxuumu albalqaa waddaaruum min ardi falastina fa tajahaz annaas ngir gawar yi fas yi ñu daal di dem ba fa nga xam ne mooy albalqa ak addaarum waaw euh, lii nii euh, boroom xam-xam yi euh, raxmatullaahi alayhim bul fàtte côté yooyu ñu fa ne woon mooy satellite romain yee fa newoon muy foofu ardu ruum ak ñi nga xam ne ñooy ci arab yi nga xam ne alxaaqidiin yi nga xam ne bañ lislaam lañ def ya nga xamante ne ñoo fa newoon newoon des satellites des romains nga xam ne ay bras armés lañ woon yi nga xam ne mooy yu romains yi doon dal ci jullit ñi waaw léegi nag ba loolu amee gisoon nañ yónni woon na fa ki nga xam ne mooy baayam di Seydina euh, Zayd ibn Haarisa gis nañ ni nga xam ne noonu la mu jëwoon ci jayshul umara moom ak niñ ko faatoon ak seydina jaafar bin abi taalib ak seydina abdallah ibn rawaha kon mu yónni ko fan ilal balqa foofale boroom xam-xam yi dañ naan parce que romain yi xam yi moom mooy danga naan mais mais kaysar moom moom xanaa dafa feebar Qaysar li nga xam ne moom la gis lépp ci yonent bi alayhi salaam ba léegi ma ne la Qaysar de toute façon même après yonent bi alayhi salaam julli ñi dinañ joteeg moom parce que Qaysar ngir téyeg nguur moo tax mu des fa mu des waaye xam na ne Seydina Rasulullah huwa ar-rasulul amin huwa sayyidur rusul wa huwa aaxirur rusul salawaatullahi wasalaamuhu alayhim waaye ah ngir garder sa son pouvoir moo tax mu des ci li mu des waaye moo gënoon a xam kuy xam ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam mooy yonent bu mujj biñ doon dige bi leen yonent yi leen yi ko jiitu woon doon dige doon dig ñoom doon leen dig am nañu ne dañ leen fa yónni parce que faat gi ñu ni ñu defoon foofu ñoom seen hégémonie bi ñu amoon foofu loolu la yonent bi aleyhi salaatu salaam yónni woon ngir dem daldi dal seen kaw ñoom ñoo ñële di Qaysar ak ña nekk foofu fële ca mbokkam yi ci ces satelit yi nga xam ne ñoo nekk foofu fële ci arab yi al imaam Ibn li tuddoon na affaire bi moom da ko njëkk tudd ci euh, bi muy tuddoo xutbatu alwadaa muy xajjatul wadaa bi nga xam ne ci la def xutbaam boobu moom aleyhi salaatu wassalaam foofu la ko al imaam ni sax njëkkoon a tudd waaw juste après xutbatul wadaa daf cee teg ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daal di yónni après da cee teg bansu Usaama ibn Zayd ila ardi Palestine mu tudd presque lu mel nii keroog nag bi muy dem moom Seydina Usaama bi muy dem est-ce que moom moom kese moom moom ñan la àndal ñan la àndal al imaam Ibn Isxaaq mu ne al imaam Ibn mu ne ah fatajahaza an-nas nit ñi waajal waaw nit ñi waajal préparé ngir bokk ci armée Seydina Usaama te mooy dernier wa huwa aaxirul bu'uus mooy dernier lu yonent bi alayhi salaatu salaam sariya boo xam ne moom la def yónni ko wa aw'aba nit ñi waajal wa aw'aba ma'a Usaama ibn zeyd al muhaajiruun al awwaluun ah mais ñoo baari dajaloo baari ci muhaajiruuna yu yu yu nga xam ne ñu dajaloo yu mag yi yu njëkk ni ci saxaaba yu mag yi ah. ku mel ni ñoom seydina Umar ibn al ci la woon waaye seydina Abu Bakr radiyallahu anhu bokku ci waaw seydna abu bakr radiyallahu anhu bokkuloon ci armée bi kom ni al imaam al xaafiz ibn kathir raxmatullaahi alayhi wax ci al bidaaya wa nihaaya comme li mu wax ci wa nihaaya mu ne lii nii yonent bi alayhi salaatu wassalaam arme bi Seyna Usaama bii mu yónni woon dëgg la saxaaba yu mag yu bari ci lañu àndoon waaye as bokku ci woon kama tawahamahu al-ba'd comme ni nga xam ne ñenn ñi noonu lañ ko def deflee di ko nettali di ko wax naan bokk na ci saxaaba yooyu ñi nga xam ne bokkoon nañ ci arme Seyna Usaama bi ki nga xam ne mooy Seydina Abu Bakr radiyallahu taala anhu wa ardaah mu ne déedéet moom al imaam al xaafis ana noon lan la mën a nekke te gis nañ ne yonent bi salawaatullaahi wa salaamuhu alayhi bi nga xamante ne nii ci la feebar bi metti saa su ne bu julli jotoon da doon wax muru aba bakrin fal yusalli binnaas waaw danaan digal leen jë woowal wax leen seydina siddiq di abu bakr radiyallahu anhu mu jiite nit ñi loolu la yonent bi alayhi salaatu salaam doon wax waaw mu ngi noonu kon ana naka la kooku la koy yónnee ba pare naan ko bu boole ko ci armée bi bokku ci te waxam boobu moom al imaam al xaafiz ibn kathir huwa al mooy li nga xam ne nag mooy li gën a plausible euh, kon waa muhajiruna yi bi yonent bi aleyhi salaatu salaam defaree arme bi ñu waajal ñu waajal wa aw'aba ma'a Usaama al muhajiruna al awwalun muhajiruna njëkk yépp ñu bari ci ñoom daldi dajaloo ngir daldi bokk ci armée boobu waaye armée boobu nag bi nga xam ne ci lañ nekk ci préparatifs yi di waaj a génn dafa am lu xew loo xam ne al imaamu ahmad ibnu muhammad ibnu hanbal raxmatullahi alayhi soloo na ko wa kadhalika al imaam ad-daarimi al imaam ad-daarimi raxmatullahi alayhi soloo na ko waaye wa kadhalika al imaamu al haakim an-naysaabuuri raxmatullahi ala al jamii moom itam daal dinay solo lii ñuy bëgg a wax ah xadiisu al imaam ad-Daarimi bi raxmatullah alayhi bi sanadin saxiix wa fi ba'di asaaniidi al imaam Ahmad raxmatullah alayhi am na da'f waaye mooy même xadiis bi la rek càllale yi ñoo wute ki nga xam ne al imaam ad-Daarimi yu alayhi moom yoonam moo gën dëgër moom moo dëgër ta al imaam al-Haakim an-Naysaabuuri yu alayhi daal dina koy solo euh, mu ne moom al imaam al Haakim euh, euh, wala ñu jël bu al imaam ad-Daarimi muy nettali ci lu jëm ci wàllu nettali saxaaba boo xam ne muy abu muwayhiba muy abu muwayhiba abu muwayhiba la tuddoon am ñu ne abu mawhaba a mawla rasulillah moom yonent bi sallallahu moo ko mooy dafa bokkoon ci ñi ko doon liggéey ci ñi nga xam liggéeyal ci jaamam yi nga xam ne euh, après daf leen a libéré doon ñi ko doon surgaam yi ci la bokkoon muy Abu Muwayhiba moom Abu Muwayhiba bi al imaam al Balaazuriyu raxmatullaahi alayhi daan da nee na moom ci waa Muzayna la bokkoon ci Muzayna la juddoo muy la tribu de Muzayna te fekke na ghazwatul Muraysiya te moom mii bokkoon na ci ñi nga xam ne ñoo doon wommat hawdaj giñ doon teg as-sayyidatu Aïsha gëléem giñ ko doon teg moom bokk na ci ñu ko doon wommat loolu al imaam al Balaazuriyu raxmatullaahi alayhi mu ngi ko indi ci ansaabul ashraaf comme ni ko al imaam al xaafiz ibn xajar toxale ci al isaaba fi tamyiizi saxaaba radiyallaahu taala an il jamii moom abu muwayhiba mu nettali mu ne al imaam ad daarimiyu raxmatullaahi alayhi wa sanaduhu saxiix moom sanadam wér na sanadam wér na kii itam al imaam euh, kii euh, boroom al majma daal dina koy tudd muy al imaam euh, al-Haythami mu ne rawaahu Ahmadu wa bi isnaadayni wa rijaalu ahadihimaa siqaat mu ne rawaahu al imaamu Ahmad solo na xadiis bi wa Tabaraaniyu ak al imaam at-Tabaraaniyu bi isnaadayni ci ñaari sanad yoo xam ne wa rijaalu ahadihimaa siqaat góoru ñenn ñi góor ñi nekk ci càllale benn ci ñaari càllale yii seen càllale yi dëgër nañ waaye al al Bayhaqi indi na ko ci Dalaa'ilu Nubuwwa kon buñ ñëwee ci li nga xam ne mooy riwaaya al imaam ad-Daarimi raxmatullaahi alayhi mu ne axbaranaa mu ngi ko indi ci sunanu daarimi ci muqaddima bu baabu fi wafaati annabi sallallahu alayhi wa sallam baabu buntu fii di ci wax fii wafaati ci faatuk annabi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne xadd axbaranaa xalifatu bnu xayaat mu ne axbaranaa xabaare nañu xalifatu bnu xayaat mooy boroom boroom boroom boroom taarix bi ah <laughs> ah imaam Xalifa bokk na ci imaamu mufassir kii euh, nu mu tudd euh, ahlu siyar Xalifatu ibn Xayyaat ibn Xalifatu ibn Xayyaat ah al-Basri rahmatullahi alayhi qaala mu ne xaddatana nettali nañu Bakr ibn Sulaymaan mu jële ci Bakr ibn Sulaymaan al-Basri Abu Yaxya qaala mu ne xaddatanaa ibnu isxaaq mooy kan alimaam ibnu isxaaq mi muhammad ibnu isxaaq ibnu yasaar rahmatullah aley almuttalibi rahmatullah aley mu alimaam ibnu isxaaq xam nga wax nañ la sànq mu ngi ci sirat ibnu hisham ah mu ngi sirat ibnu hisham on a préféré jël bi dëgg la imaam ibnu isxaaq ci boppam moom soloo na ko <laughs> comme lañ la wax sànq ci ibtidaa shaqwa rasulillah sallallahu alayhi wa sallam foofu ndax dañ la waxoon avant lii moo yonent mi aleyhi salaatu salaam dafa am lu xew dafa yónni dafa waajal benn sariya waaw après nañ euh, nañ wax càllale imaam ad-Daarimi bi après ñëw imaam ni saq li wax avant muy indi càllaleem bi nga xam ne imaam ad mii ci moom la ko jëlee ci moom la jaar mu ne kon haddathana kon Bakr ibn Sulaymaan mu ne qaala mu ne haddathana nettali nañu Ibn Ishaaq di al imaam Ibn Ishaaq qaala mu ne haddathani Abdullah ibn Umar ibn Ali ibn Adiy mu ne ki ñu ne ki ma nettali mooy Abdullah di doomi Umar Umar boobu di doomi Ali ibn Adiy an Ubayd mu jële ci Ubayd mawla al-Hakimi ibn Abi al-Aas al-Umawi muy Ubayd ibn Jubayr raxmatullaahi alayhi muy at-Taa'ifiyu raxmatullaahi alayhi an Abdullah ibn Amr mu jële ci Abdullah ibn Amr ibn al-Aas ibn Waa'il ibn Haashim ibn Sa'iid muy ab saxaaba bi ibn saxaabi Abdullah ibn Amr ibn al-Aas radiyallaahu anhumaa an Abi Muwayhiba mu jële ci Abu Muwayhiba Abu Muwayhiba wax nañ la kene al imaam al Balazuri al Balazuri nee na moom ci waa Muzayna la bokkoon min muwalladi Muzayna mawla rasulillah alayhi afdalu salaatu wa salaam al muzaniyu al haashimiyu mawlaahum ah mu ne radiyallahu anhu léegi nañ taxaw xool li al imaam Nisaa al imaam Nisaa mu ne moom kantaa moom bi mu tuddee ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dafa yónni waajal sariya Seydina Usaama dina ñëw ci saxiix yi ci côté bii nii sari sariya bii dinañ ci ñëw ah dinañ ci ñëw ni ko waajal nii sariya bi génnagul mooy mais daf ko waajal entre temps lii xabaar bii ñuy bëgg a nettali xew imaam ni Isxaaq mu ne fa bayna an-naas ala zaalika btudi'a rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam bi shakwaahu alladhi qabadahu Allahu fiihi ilaa maa araada bihi min karaamatihi wa rahmatihi fii layaalin baqiina min safar aw fii awwali shahri rabiicil awwal. mu ne fa bayna nnaasu alaa daalik bi nga xam ne ci la nit ñi nekk ci lool mooy di waajal baasu Usaama sariya Seydina Usa Usaama bin Zayd bi nga xam ne ci la ko nit ñi nekk noonu di waajal mu ne nag ubtidi ah rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bi shakwaahu alladhi qabadahu Allahu fiihi bi ñu koy waajal ñoom laata ñuy génn sax ci la yonent bi alayhi salaatu wassalaam prémisu feebar débiwu tàmbaleeg feebar bi nga xam ne ci la ko borom bi subhaanahu wa taala di jële ila ma araada bihi min karamatihi wa rahmatihi ngir yóbbu ko jële ko fii yóbbu ko fan ila ma ca la nga xam ne araada bihi min karamatihi loola la bëgg ngir teral ko yóbbu ko fa mu ko bëgg nam ko fa mu ko bëgg a terale ak lam nam mu terale ko moom borom bi subhaanahu wa taala wa rahmatihi ak yërmande gi nga xam ne moom la ko dencal moom salawatullahi wa salaamuhu wa après nag ci la imaam ni Isaaq ne comme rek ni doon def mooy day tudd affaire yi ba pare dóorandi càllal mu ne fa kaana awwalu ma btudia bihi min dhalika fi ma dhukira lii mu ne bokk na nag ci liñ commencement wu début wu looloom ci li nga xam ne moom lañ ma tuddal bu yemoon fii mooy mbir mu wérut mais après day indi xadiis boo xam ne bu wér la ci li ñu ma tuddal annahu xaraja dafa génn léegi fan la jëm loolu nag nañ bàyyi xadiisu si imam ad-Daarimi muy même imam nisa parce imam nisa bi mu waxee li muy wax ba pare dane wa haddathani Abdullah ibn Umar waaw wa haddathani Abdullah ibn Umar mais càllale boobu xoolal Abdullah ibn Umar an Ubaydillah ibn Jubayr mawla al-Hakami ibn Abi al-Aas an Abdillah ibn Amr ibn al-Aas an Abi Muwayhiba mawla Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ci siiratu ibn Hisham al-imam ibn Ishaq dane wa haddathani te nettali na ma Abdullah ibn Umar moom lañ gis sànq Abdullah ibn Umar ibn Ali ibn Adi ah an Ubayd an Ubaydillah ibn Jubayr ci imaam ad-Daarimi an Ubayd rek la wax mawla al-Hakami moom fee wax na ba ne Ubaydillah ibn Jubayr mawla al-Hakami ibn Abil Aas waaw an Abdillah ibn Amr mu jële ci sa as-saxaabiyu Abdallah ibn Amr ibn al-Aas an Abi Muwayhiba mu jële ci Abu Muwayhiba muy riwaayatu saxaabiyin an saxaabi muy ab saxaaba moo soloo ci saxaaba mooy seydna abdallah ibn amr ibn al-aas radiyallahu anhuma wa ardaahuma moo ko cële ci beneen saxaaba muy kan abu muwayhiba mawla rasulillah sallallahu alayhi wa sallam annahu qaal mu ne nee na nee na qaala li rasulullah mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daf maa wax ñu ngi ci riwaaye al imaam ad-Daarimi rahmatullah aleyhi mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daf maa wax ci riwaaye imaam Nisaaq rahmatullah aleyhi dane ba'athani rasuulullahi sallallahu aleyhi wa sallam min jawfi al-layli fa qaala yaa abaa Muwayhiba inni qad umirtu an astaghfira li ahli haadha al-baqi' fantaliq ma'i ci riwaaya al imaam ibn fi siirati ibn hisham foofu seydna abu muwayhiba radiyallahu anhu ba'athani rasulullah danay ndaw yàlla bi daf ma yebal min jawfil layl fekk ci guddi mu guddi waaw du dégg guddi gi ci ci ci bër guddi ga fa qaala mu ne ma mooy daf ma yebal ma ñëw mooy daf ma woo fa qaala mu ne ma yaa aba muwayhiba mu ne yow abu muwayhiba inni mankat rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qad umirtu dëgg-dëgg yëgal dañ ma digal mooy kan moo koy digal mooy boroomam subhaanahu wa ta'ala an astaghfira li ahli hadha al baqi' dañ ma digal man sallallahu alayhi wa sallam ngir ma dem ñaanal njéggal waa bàmmeel yii di albaqi di baqiul gharqad di cimetière Médina ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam maqbaratu ahli almadina wa oh, hiya mashhura wa ma'luma 'inda an-nas hatta al-aan waaw muy fi nga xam ne mooy cimetière sëg sëgu waa Medina fi ñuy denc nit ñi bu ñu faatoo mu ne dañ ma digal ma dem ñaanal njéggal inni qad umirtu an astaghfira li ahli hadha al dañu ma digal ma dem ñaanal njéggal waa baqi' yi di waa almeer yi fantaliq ma'i kon nag yaa aba muwayhiba ñëwal nga ànd ak man lëndëm guddi na ci la ko woolu ci riwaay imaam ad-Daarimi bi rahmatullah alayhi mu ne qaala lii rasulullah moom seydna abu muwayhiba radiyallahu anhu mu ne qaala lii rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam boobu dane yonente mi aleyi salaatu salaam daf ma wax mu wax la même chose inni qad umirtu an astaghfira li ahli al-baqi' fantaliq ma'i mu fi jawfi al-layl falamma waqafa alayhim qaal nee nañu ànd ñu dem mook yonent bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak moom ñu ànd di dem fii jawfil layli en pleine nuit mu ngi lëndëm ci guddi gi fa lamma waqafa alayhim bi mu ñëwee ba agsi ci almeer yi ci riwaay imaam ibn Hisham fa lamma waqafa bayna azhurihim bi nga xam ne ci la agsi ba agsi ci almeer yi qaala yonent mi aleyhi salaatu wassalaam ne assalaamu aleykum yaa ahlal maqaabir liyahinkum maa asbaxtum fiihi mimmaa asbaxa fiihi nnaas law ta'lamuuna maa najjaakum allahu minhu aqbalatil fitanu ka qit'il laylil muzlim yatba'u aaxiruhaa awwalahaa al-aaxiratu asharru minal uulaa allah lii la yonent bi aleyhi salaatu wasalaam mu ne assalaamu aleykum yaa ahlal maqaabir mu nuyu leen hada huwa sunna li mooy sunna boo demee almeer demoo ci désert ah ah oui ne pense pas que tu es sur le désert non dans le désert mauritanien non non non non almeer yi ñu xam ne ah dafa am ay boroom te boo leen nuyoo ñoom dañuy dégg sa nuyoo waaw assalaamu aleykum yaa ahlal maqaabir te ñaan la ci seen kaw ah yal na jàmm nekk ci yéen yéen waa bàmmeel yi ku faatu dina am dara waaw dañ leen koy askanale wax mu loolu mooy seen seen seen seen seen seen seen kër gu mujj waaw te loolu moom bariwul ñu koy xëccoo waaw ay moom xëccoo bànneel moom gisuma ñuy dund di xëccoo naan bànneel bi man la <laughs> xanaa nañ ko xëccoo pour leneen mais pas pour ñoom ñu def leen fa ñoom <laughs> waaw di ko tudd sax sujet sujet tabu la gaa yi faxas seeni nopp jàll mel ni du mel ni suñu boroom waxul woon qul innal mawta alladhi tafirruuna minhu fa innahu mulaaqiikum thumma turadduuna ilaa aalimil ghaybi wash-shahaada waaw wax leen ne innal fa innahu mulaaqiikum waaw nga dee gi di daw yow yonent mi alayhi salaatu wa salaam innal mawta alladhi tafirruuna min gis nga dee ngeen di daw ba fu ngeen dudd dee wala yi looloo tax nangu ngeen benn chantier bi yàlla ngeen dem ci ah, yoonu jàmm waaye yéeg affaire bi après doo dund wala fala sa bakkan di des ah mel ni daal bakkan buy des ak dee moom foofa la ne te waxoon nag ci beneen saar gaay même ñi nga xam ne dañuy bañ a dem bu kii woon dee fekk leen ci seen laleya ci seen madaaji ya ca seen tëdduwaay ya fa la leen di fekk mu ne dee ji ngeen di daw fa innahu dëgg dëgg moom mulaaqiikum day daje yéen summa ginnaaw gi turadduuna ñu delloo leen yóbbu leen ilaa aalimil ghaybi wa shahaada ñu yóbbu leen ci borom bi nga xamante ne subhaanahu wa moo xam al ghayb muy kumpa le mystère wa shahaada et li nga xam ne mooy li feeñ kon assalaamu aleykum yaa ahlal maqaabir yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne assalaamu aleykum yaa ahlal maqaabir mooy yal na jàmm nekk ci yéen yéen yéen boroom bàmmeel yi mu nga rot na ci sunna yu bari yoo xam ne eh, ni ñuy nuyoo waa bàmmeel lii ci la mu ne ne mu ne li yahinkum li yahnikum ci riwaay imaam ad-Daarimi ci riwaay imaam ibn Isxaaq mu ne foofu dane li lakum maa asbaxtum ah, fii mooy yal na woyof ci yéen te woyof na ci yéen yal na nekk li ngeen xëye yal na woyof ni ngeen nekke li yahnikum maa asbaxtum fiihi mimma asxaba fiihi nnaas yéen li ngeen nekke boo gën a woyof ñu li ñiy dund nekke bu ñu parce que gis nga moo tax kaay foog ne dee moom dee moom woo non dee intiqal la mooy damaa toxu jóge fi bu dund dem ci beneen façon dund waa ku jóge ci dund koo xam ne laqad xalaqnal insaana fii kabad nga jóge ci kabad jooju suñu boroom ne dafa bind doomu aadama yi ci loolu yow nga jóge ci ci ci ci ci ci ci yooyu noonu deewaale gëm yàlla buur yàlla di la teral bu ci bu bu ah bu gën a neex ah <laughs> waaw tànk yaa ngi ci dund gi fii nekk ci nekk ci li nga xam ne moom la la borom bi tudd nga dem ba di dund la nga xam ne ñoo gëm yàlla buur yàlla di leen teral ca ajjana wala ci seen xabru ya yow nga koy dund ci kaw suuf te deewagoo bu boobaa yow kiif kiif li nga <laughs> wax kiif kiif waaw te kooku mooy loolu du ko tiitloo ay faatu gaa yi tiit di lox non qadara allahu wa ma sha'a bu ñëwee daal ñu xam ne buur yàlla dogal na te lu ko neex képp nag lay dogal nag waaw li yahinkum waaye ñii lii ñu nekkee ñoom seydna Usmaan ibn Mad'un ñi tëdd fii ah ñoom sayyidatu Ruqayya ñi tëdd fii ak saxaaba yu mag yi tëdd fii nga xam ne daanaka ñi ci ëpp moom moo leen suul moom yonent bi alayhi salaatu salaam moo leen fi denc mu ne yàlla na woyof ci yéen taw te woyof na ci yéen li ngeen xëye par ak li nit ñi fii ñiy dund xëye law taalamuuna maa najjaakum allahu minhu tey bu ngeen xamoon li leen buur yàlla musal waaw buur yàlla lim leen musal yéen waa ahlal qubuur yii buur yàlla muccal na leen ci lu bare bare bare yoo xam ne fitna yoo xam ne moo tax mu ne aqbalatil fitanu ka qita'il laylil muzlim yatba'u aaxiruhaa awwalahaa al aaxiratu min al uulaa mu ne leen bu ngeen xamoon lan mu ngi wax ak ñi yaa yaa yaa rasuulallah xam nga Seydina Umar radiyallahu anhu lu mel la doon ba keroog ca baqi ca fële nu tudd teenub euh, Badr ba bam bañ fa sànnee ñoom Abu Jahl nag kuffaar yi yonent bi aleyhi salaatu salaam ñëw tiim leen di wax ak ñoom Seydina Omar radiyallahu anhu ne mais ya rasulallah mais da ngay da ngay wax ak ñoo xam ne ay néew la ñu génn àddina ay ay koor ngay waxal ay kii mu ne ko yéen ñii ki nu ngeen leen a dégg li ma leen li may wax que ñoom sauf que ñoom mënuñoo tontu waaw <laughs> waaw mooy bul yaakaar ne ki génn àddina li ngay wax moom déggu ci xamu ci dara yépp bañ a xam beneen monde nag la ne beneen déggin lay am boo xam ne yow bokkul ak ñun li ñuy dégg suñu nopp yi mooy bokkuñu même kii nga xam day dégg di réagir du mën a réagir loolu la yonent bi alayhi salaatu salaam waxoon Seydina Omar radiyallahu taala anhu keroog bi muy jaaxle keroog Badar ba ñu sànnee ci gaay ci alqalib qalibu Badr ca teen ba mbalka ma muy wax ak ñoom naan leen man de qad wajadtu maa wa'adani rabbi haqqan fa hal wajadtum maa wa'adakum rabbukum haqqan ca suuratul aaraaf ay la comme la suuratul aaraaf doon wax yonent bi alayhi salaam ne leen man de daj naa te trouvé la ma sama boroom waxoon muy dëgg muy waxoon na ne dina ma inna lanansuru rusulanaa yonent bi alayhi salaatu sama borom moo ma digoon ne dina ma dimbali ci sama kay kaw yu waaw wala aqibatu lil muttaqiin wax ju mujj ji mbir yi ngir ñi ragal yàlla ah comme lim waxoon keroog bi muy dugg Medinatul Munawwara waxoon ko te sa kaw Safa ak Marwa laa ilaha illa allah waxda anjaza wa'da wa nasara abda wa hazama al ahzaaba wahda yonent bi alayhi salaatu wa salaam borom bi de dimbali na ma te defal na ma lam ma waxoon man gis naa lam ma digoon fa hal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqan est-ce que yéen nag yéen kuffaar yii Utba ibn Rabi'a Shayba ibn Rabi'a Ali ibn Utba ibn Rabi'a waaye tamit akfaruhum wa ra'suhum al-mal'un Abu Jahl ibn yéen est-ce que dégg ngeen est-ce que jot ngeen maa waadakum rabbukum haqqan est-ce que li leen seen borom digoon muy dëgg gis ngeen ko ci la Seydina Omar radiyallahu anhu intervenir woon mu wax ko lim ko waxoon kon fii c'est pareil muy wax ñi nga xam ne ñooy al-mawta ci qabru yi lañ ne muy wax ak moom ñoom ñu ngi dégg liñ koy wax mu ne assalaamu alaykum man rasulullah maa ngi leen di nuyu yéen mbooloom yéen waa xabru yi li yahin li yahnikum ma asbahtum yal na woyof ci seen kaw li ngeen xëye fii par rapport ak li nit ñi xëye maa asbaha fihi naas ci li biir li nit ñi xëye fii ndax lu tax ay law ta'lamuna ma najjaakum allahu min moo tax tey bu ngeen xamoon li leen buur yàlla muccal ah ne ñenn ñi jàpp ne nit moom ak ku faatu ñu jàpp ne lii moom de manque chance la ndeysaan moom faatu na ak a teel a faatu ndeysaan à peine trente ans à peine vingt ans à peine dix-sept ans ndeysaan à sa fleur de vie xaw ma lan ak lan alors que xamoo ne buur yàlla moo gën ci loolu moo gën kooku loolu moo gën ci moom. ajaban li amril mu'min inna amrahu kulluhu lahu xayr waaw moo tax yonent bi aleyhi salaatu salaam ci boppam doon wax man de yéemu naa ci mbiru jullit bi way ngëm yàlla bi man sallallahu alayhi wa sallam yéemu naa ci ay mbiram ndax inna amrahu kulluhu law inna amrahu kulluhu lahu xayr waaw moom mbiram yépp yiw la man de yéemu naa ci man aleyhi salaatu wassalaam in asaabathu uh, uh, uh, sarraa fa shakar bu ko lu neex dalee mu mu sant yàlla mu gën ci moom bu ko euh, mettit dalee nattu mu muñ fa kaana xayran la mu rafet mu mu fekk moo gën ci moom moo tax dee bu kenn foog ne mbir mi am manque chance la wala ak euh, ndeysaan du ndeysaan kese waaw waaw wute naag nag <laughs> daa noppaleku gi ñuy wax ñun en tant qu'olof ñun moom dara ñu ci leeru <laughs> ah diw de daa noppaleku ji rek te dara leeru la ñuy xew après gisoon nañ la waxoon Seydina la mu waxoon ndaw sax bi Seydina Usmaan ibn Maz'un radiyallahu anhu tuddoon nañ ko fan yële génnee àddina ah gisoon nañ ko abu sa'ib comme ni ko xadiis moom ci kitaabul janaa'iz al imaamul buxaari indi ko foofu ci début bi <laughs> ba mu koy seede naan ko seede di ko seede defal seede yu rëy yi que ne buur yàlla man de shahaadati sama seede gi ma am ci man ci yow mooy anna ak akramak que ne buur yàlla daal dina lay teral yeneen bi aleyhi salaatu salaam ne ko ah yaay wax loolu yow loo ci loo ci xam ah man de maay rasulullah ne moom mii de qad ataahu al-yaqiin waaw moom mii hay way way qad ataahu al moom kii de Seydina Usmaan ibnu Mas'uud radiyallahu anhu moom de xam nga moom lañ moom lañ naan moom lañ jëkk a denc al-Baqiya kon de bokk na ci ci ci ci ci nuyób yonent bi alayhi salaatu wa ndaw ndaw ndaw ndaw jaloore ñaan assalaamu aleykum yal na jàmm nekk ci yéen waaw te moom moom moom sikk newul ci ne moom moom moom ñaanam mustajaab moom ñaanam mustajaaba de kon nag mu ne ko yow fekk ummul alaa ko doon wax ndaw sa mu ne ko ah kantaa moom mii de ah ataahul yaqiin de waaw moom mii de lu leer muy déegi seen suñu boroom di dige indi na ko te gis na dëgg mu ngi ci certitude ah wallahi inni la arju lahul xayr man nag yonent bi aleyhi salaatu salaam en tant que koo xam ne li ma doon woote ci la nekk maa ko woo Makka condition yu metti moom Seydina Usmaan ibn Mad'un Abu Sa'ib yi radiyallahu anhu gaa yi lànkal ma moom mu bokk ci ñi ma nangul dem hijra yi lu ne mu def ko dal lu nekk dal ah ba ni mu génnee àddina nii mu gàddaay jóge dëkk boobu ñëw ginnaaw ba mu demee Éthiopie yooyu yépp ah inni man rasulullah de la arju sallallahu alayhi wa maa ngi yaakaar lahu ñeel ko alxayra yiiw muy buur yàlla defal ko yiiw fam ne waaye wallahi ma adri wa ana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ma yufalu bi waaw wallahi nag kantaa man maa ngi wàcc yàlla ne ma adri xawma wa ana rasulullah que ma malgré maay yonent bi ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ma yufalu bi li ñuy li ma sama boroom def xawma waaw loolu waxoon nañ ci bañ ca tollee mooy yow est ce que man nga taxaw nii naan ah, yonent mi alayhi salaatu salaam day dute ci lu ko yàllay defal kon moom xamul fu mu jëm nag naan la loolu waxoon nañ la ko xam nga ne mooy jamono jii loolu la waxoon mais buur yàlla wan na ko loo xamante ne nii wan na ko loo xam ne mooy euh, al maqaamul mahmud pour kan la ah li nit bi demee aljana kan moo ci kan la ko buur yàlla jaarale ku dul moom kon moom nga foog ne dina dute ci ne day dem fan la jëm ak yooyu non non kon mooy ñun daraa ñu ci leerul te fii mu ne moom ki ñi ñi fiy wax xaajuñu weewu naa Usmaan ibn Maz'un sax jegewuñu ko waaw lii lépp mooy pour rek di baña am dëgër dëgëru fit di wax ci loo xam ne mbiru yàlla la naan diw diw daa dem noppaloo diw ma ca aljanaak déedéet loolu moom daraa ñu ci leerul waaw spéculation kese la te laa xayra fi spéculation ka hada say kon mu ne leen yéen de yonent bi alayhi salaam cay bu ngeen xamoon law ta'lamuna li tax mu ne yéen de yàlla na sedd ci yéen te sedd na ci yéen li ngeen nekke par rapport ak li nit ñi xëyee li ñu nekke ndax law ta'lamuna cay bu ngeen xamoon maa la nga xam ne najjaakumullahu minhu moom la leen buur yàlla muccal yéen waa Baqiya yéen waa almeer yii ndax lan aqbalatil fitanu ndax fitna yi ñu ngi ñëw ñu ngi dëgmal di ñëw allahu akbar allah ñu ngi ñëw yonent bi alei saatu jàpp na ko ko jàpp na ko ko fàtte ko jàpp moo tax ba ko Seydina Umar radiyallahu anhu toog muy laaj jamonoom mi mu nee xalifaam Seydina Omar radiyallahu anhu laaj mais kan moo dégg ci yonent bi aleyhi salaatu salaam ay li jëm ci wàllu fitna yi xew moom mu wax ay fitna yoo xam ne yuy xewu kii euh, euh, ñii fitna yi xew diggante góor ak mooy famille diw ak soxnaam mu ne noo man waxuma yooyu yu mag yi nga xam ne day mel ni vague yu dóor tël waaw mel ni ay vague successive tël tël tël di dal man yooyu laay laaj man Umar Seydina Xudayfa ne man na ko wallahi yow de yii Xudayfa <laughs> mooy parce que moom yooyu da ko doon jàpp moo tax mu ne mu doon wax ne man nit ñi bañ doon laaj yonent bi aleyhi salaatu salaam di ko laaj alxayr man a shar laay laaj <laughs> mu ne nit dañuy ñëw di laaj yonent bi aleyhi salaatu salaam waaye yu baax yéeg yi man moom bu ma ñëwee yu bon yi laa koy laaj laay def ba duma ci tàbbi waaw <laughs> loolu nag daa bokk loolu nag <laughs> bokk na ci ci li nga xam ne mooy muus ci kawe xelo mooy loolu <laughs> kon mu ne yonent bi aleyhi salaatu salaam ne aqbalatil fitanu ne fitna yi dëgmal nañ de waaw ñu ngi ñëw ka qit'i laylil muzlim mu ngi mel ni dogu mais lëndëm këriis une partie d'une nuit extrêmement noire et nuit <laughs> laylatun layla laylatun lu arab loolu lay wax <laughs> waaw loolu aussi layla <laughs> pas Layla tur de Layla bële bu jigéen turu jigéen boobu déedéet Layla un laylatun Layla un mooy guddi goo xam dafa gudd ba pare tar ta metti waaw aqbalatil fitan fitna yi dëgmal nañu ñu ngi ñëw ka qita'il laylil mudlim mel ni dogu mel ni luñ dagg ci lëndëm këris gu ñu indi muy agsi waaw waaw moo tax it xam nga waxoon na kii bi euh, bim naan ka qita'il layl al muzlim baadiru bil a'mal as njëkkante leen ci jëf yu baax yi waaw ndax kat fitna ngi ñëw de ka qita'il layl al muzlim nga xam ne nit ki day xëy nekk jullit balaa ngoon mu nekk bi yéeféer mooy mu weddi la taxoon mu nekk jullit bu xëyee nekkaat ci lool mooy daal dina ci nekk mooy dina ci yu contradictoire kese la ciy nekk yoo xam ne yii buur yàlla nangu na yii dara waaw mu mel ni koo xam ne koo xam ne daal newul ci dara lu leer waaw day yëngatu rek waaw moom instabilité totale lañ ne ndax fitne yi ndax fitne yi c'est grave moo tax yonent mi aleyhi salaam ne fitna yee ngi ñëw de aqbalatil fitan mooy loolu yéen ñii nag faatu mooy ku faatu euh, mucc nga ci ku faatu mucc nga ci le fii mu ne dajjaal li ñu naan dajjaal dajjaal dajjaal yépp boo faatoo mucc nga ci dajjaal ah faatu di mucc ci dajjaal waaw loolu moom c'est tellement clair moom ku faatu rek mucc mucc nga ci dajjaal mu ne nag aqbalatil fitanu fitna yee ngi ñëw wallahi yonent mi aleyhi salaatu salaam moo tax yi xew ci umma bi nii yooyu nag suñu yos yi ci la te fitna moom ginu la rëy ñaari jullit yoo xam ne bokk luñ gëm ba pare wute loolu moom mooy waxuma wute ci masala déedéet mooy pare ku nekk kii pare ngir faat ki ci des keneen kii pare ngir faat ki ci des loolu lan moo ko gën a yées aqbalatil fitan mu ne leen yéen li ngeen mucc cay bu ngeen ko xamoon ndax aqbalatil fitanu ka qita'il laylil muzlim mu ngi mel ni dogu guddi goo xam ne dañ koo dog yatba'u axiruha awwalaha mooy gis nga yu mujj yi dañuy topp yi ko jiitu mooy ne mbir yi daal day ñëw d'une vague successive lu jàll ne fitna bu jàll ba nga naan boo xanaa bii de moo doon bi mujj beneen bi agsi tuy waaw noonu lañuy ñuy def waay waay tuy tuy di dal tuy ba naan mu way tey moom waaw te nga doon na ko wax ci Abu Hurayra radiyallahu anhu doon na noonu eh, muttafaqun alayhi la Seydina Abu Hurayra mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam nee na yataqaarabu az-zamaan wa al-ilm wa yulqa ash-shuh al-fitan wa yaksuru lharj qaalu ya rasul allah sallallahu alayhi wa sallam huwa qaala alqatlu alqatl waaw mu naan jamono ji day day day day jege mooy ah day ndax nooy gën a dem muy gën a jege mooy bareetul waaw par li jàll yow boo ko xalaataatee mooy li des daa bari wayanqusul amal waaw jëf